fa yaqulu al-imaamu al-haafidu Abu Zakariyaa Yahyaa ibnu Sharaf an-Nawawiyyu ad-Dimashqiyyu ash-Shaafi'iyyu rahimahu Allahu ta'aalaa fii kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaatu was-salaam fi lbab alsalis walarbain ba'da almi'atayn wa an abi humaydin as-saacidiy radiya allahu ta'aala anhu annahu qaala qaaluu yaa rasuula allahi kayfa nusalli alayka qaal qulu allahumma salli ala muhammad wa ala azwaajihi wa durriyyatihi kama sallayta ala ibrahim wa baarik ala muhammadin wa ala azwaajihi wa zurriyyatihi kamaa baarakta ala ibraahiim innaka hamiidun majiid muttafaqun alayhi qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawiyyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun suñu yemoon ci suñu jotaay bi ñu génn ci chapitre 243 di baabu di wax ci fadli salaati ala rasulillah bunt bi wax gëneel li nekk ci julli ci ndawal yàlla li alayhi salatu wassalam xadis bi mu jëwoon gis moo doon xadis mille quatre cent six mu ne woon waan abi mas'udin al-badri radiyallahu anhu annahu qaala ataana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fi majlisi Sa'd ibn Ubaada radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom lañ mujj woon a gis tey ñu war a gis xadiis bu mujj ci suñu bunt bu barkeel bi te rëy njariñ muy bunt bi waaye tamit di téere bi kitaabu as-salaati ala rasulillah julli ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam Euh, mu ñëwaat ak ñun waxoon nañ la ñetti xadiis yii bi ñaar yi ñu gisoon bii weesu ak bii dafa dugg di wax naka yan siyar moom lañ jële mooy yan ay formule naka ay nu ko yonent mi alayhi salaatu salaam jàngalee ne nañuy jullee noonu ci moom kon tey ñu war a gis xadiis bu mujj mooy xadiis mille quatre cent mille quatre cent sept xadiis mille quatre cent sept mu ne wa an abi Humayd mu ne mu ngi jëlee moom al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ci ki nga xamante ne mooy Abu Humayd as-Saa'idiyu ko joowoon ci waa Ansaar radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaalu dañoo wax ñan yeneen saxaaba yi radiyallahu anhu dañoo wax di laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne ko ya rasuulallah waa yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kayfa nusalli alayk waana naka la ñuy alhamdulilah jullee ci yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam qaala mu ne leen quulu wax leen allahumma e sa borom salli julli ala muhammadin ci saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala azwaajihi waa jullil ci soxnaam yi wa zurriyatihi ak ñi nga xam ne ñooy njabootam kama kem ni nga xam ne sallayta nga julli ala ibrahim ci sayyidina ibrahim alxalil alayhi salatu wassalam wa barik ta nga barkeel ala muhammadin ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala azwajihi barkeeli ci soxnaam yi radiyallahu anhunna wa dhurriyyatihi ak njabootam kama kem ni nga xam ne barak ta nga barkeeloon yow borom bi nga barkeel ala Ibrahim ci Seydina Ibrahim innaka dëgg-dëgg yow borom bi hamidun yaay ki sant dëgg-dëgg sa bopp majidun yaay ki nga xam ne yaay ki bàkk sa bopp mu ne muttafaqun mu ne xadis bi al imaamul Buxaari al imaamu Muslim ibn al Hajjaj ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom ñaar doon bi al imaamu Maalik ibn Anas ibn euh, al Asbahi imaamu daaril hijrati solo woon na ko ci kitaabu salaa baabu maa jaa'a fi salaati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam na ko noon al imaamu ahmadu ibnu muhammad solo na ko na ko noon al imaam abu daawud ak an-nasaa'i ak ibnu maaja bi imaam at-tirmidhi kese mooy ki nga xam ne soloowu ko al imaam al buxaari rahimahullah ñaari bërëb lu ko ndi kitaabu ahaadiisil anbiyaa'i salawaatullahi wa salaamuhu alayhim Eh, baabun foofu après la ko indi waaye ak kitaabu da'awaat baabu hal yusalla ala ghayri nabi sallallahu alayhi wa sallam voilà lool si jotaay bi ñu gën al imaam al haafid an-Nawawi rahimahullah am na lu mu ci doon wax moo tax euh, jarul ñu ciy taxawaat ci côté boobu est-ce que dinañ julli ci kurul Yonent bi alayhi salaatu wa salaam al imaam al Buxaari rahimahullah bu dee buntu biñ la mujjee wax nii hal yusalla ndax def na julli ci keneen kurul Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne haddasanaa Abdullah ibn Maslama mu ne nettal nañu suñu sëriñ Abdallah ibn Maslama di ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Haarisi Abu Abdirrahmaan al-Madani al-Basri yu génnoon àddina la 220 rahimahullahu ta'ala an Malik mu jël ko imam Malik mi nga xam ne wax nañ la solo na ko muy Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Abdillah di imamu daaril hijrati génn àddina la 179 rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Abi Bakr mu jël ko Abdallah ibn Abi Bakr Abdallah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari rahimahullahu ta'ala al-Madani al-Qadi nekkoon juge génn àdduna la 135 rahmatullah alayhi an abihi Abdallah jëla ko ci baayam di Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari Abu Muhammad ibn Abu Bakr génn na àddina l'an 120 rahmatullahi ala al-jami' an Amr ibn Sulaym az-Zuraqi mu jël ko ci Amr ibn Sulaym az-Zuraqi uh, di Amr ibn Sulaym ibn Amr ibn Khalda ibn Makhlad ibn Amir ibn Zurayq al-Ansari moo tax ñu naan ko az-Zuraqi al-Madani rahimahullah génn na àddina l'an 104 rahmatullahi alayhi annahu qaala mu ne akhbarani xabaar na Abu Humayd muy Abu Humayd as-Sa'idi Abu Humayd as-Sa'idi muy Abu Humayd as-Sa'idi al-Ansari al-Madani nekkoon saxaaba ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam saxaaba bu siiw la radiyallahu ta'ala anhu génn àddina l'an soixante am ñu ne cinquante-neuf wallahu ta'ala a'lam qaala mu ne axbarani mu ne xabaare na ma kan ki ko xabaare mu ne mooy euh, non Abu Humayd as-Sa'idi radiyallahu anhu annahum qaalu mu ne ñoom dañu kon Abu Sa'id aw Abu Humayd as-Saa'idi mu ne annahum qaalu dañu ne yaa rasuulallah kayfa nusalli alayk qaala quulu allahumma salli ala muhammad wa azwaajihi wa dhurriyyatihi kamaa sallayta ala ibraahiim wa baarik ala muhammad kama baar kama sallayta ala ali ibrahim allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallayta ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid voilà eh? kon nag mu ngi noonee eh? eh, wallahu ta'ala a'lam léegi al imam kanta al imam muslim rahimahullah mu ngi ko indi kitaabu salaa baabu salaati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da tashahhud mu ne haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr mu ne nettali nañu imam Muslim suñu sëriñ de Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr muy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani Abu Abdirrahman al-Kufi rahimahullah génn ànd la 234 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Rawh wa Abdullah ibn Nafi' mu jëloon ko ci ñaari sëriñ kenn ki mooy Rawh di Rawh ibn Ubaada ibn al-Alaa ibn Hassaan ibn Amr ibn Marsad al-Qaysi Abu Muhammad ñi Abu Abaad Abu Abbaad al-Basri rahimahullah génn àddina la 205 rahmatullah alayhi wa Abdullah ibn Naafi' ak Abdullah ibn Naafi' ibn Abi Naafi' as-Saa'igh al-Qurashi al-Makhzuumi Abu Muhammad al-Madani génn àddina la 206 rahmatullah alayhi ma ha Imaam Muslim taxawal ma di la beneen talla la wa haddathanaa nañu ko ba léegi Ishaq ibn Ibrahim Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghalib ibn al-Warith rahimahullahu ta'ala Abu Ya'qub al-Hanzali xaritu imaamu ahmad di àndandoo al imaamu ahmad ibn muhammad rahmatullahi alayhima génnaat na la 237 rahmatullahi alayhi wal lafdu la mu ne kaddu gi nag moom li mu mujjee ci di Ishaaq ibn Ibrahim di Ishaaq ibn Rahawayh su yowoon ci loolu moom kaddu gi ci moom laa ko jëlee qaala mu ne axbaranaa Rawh moom loolu la ko wax ne xabaara nañu Rawh gis nañ ko sax Maalik ibn Anas mu jëloo ko ci Maalik ibn Anas ci imaamu daaril hijra mi gis an Abdullah ibn Abi abihi gis nañ ko sax an Amr ibn Sulaym gis nañ ko sax axbarani qaala mu ne axbarani Abu Humayd as-Saa'idi as-Saa'idi annahum qaalu ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam kayfa nusalli alayka qaala qulu allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaajihi wa dhurriyyatihi kamaa sallayta ala Ibraahiim wa baarik ala Muhammad wa ala azwaajihi wa dhurriyyatihi kamaa baarakta ala aali Ibraahiim innaka hamiidun majiid kon xadis baa ngi nii di am lëkkaale bu baax ak li ñu génn ñaari xadis yi ñu génn boo seetloo bu ci nekk moo yeneen bi alayhi salaatu salaam moo ciy jox ay siira ay façon wu nan la jullee ci moom alayhi salaatu wassalaam muy loolu nga xam ne saxaaba yi tamit gàcc ngaalaamaa ñoom xam ne lii de borom bi digal na leen ko waaye nan lañ ko mën a defe loo xam ne moom lay gën a mate ñu ñëw ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daal di leen daal di koy laaj mu daal di leen sax kaddu yi wax leen lii nga xamante ne mooy gis nañ ne ñett yi ñu fi gis wute nañ voilà ci ay wàllu kaddu loolu lépp day wane ne salaatu ala nabi borom bi daa def xéewal mooy ngëneel yi ci nekk amaana bu woon nag benn kese la waaw. ba pare mu nekk lu gudd loo xamante ne nii amaana dina ñoo xam ne du ñu ko mokkal wala dina xaw a metti ci ñoom waaye mu def ko ay yoon yu bari waaw yoo xamante ne nii li imaamu yi di wax ne ñépp d'accord nañ ne salaatu ala nabi moom boo nee nit ki bu ne allahumma salli ala muhammadin ah loolu moom kenn du na ko yow fii mu ne julliwoo waaw <laughs> waaw kenn du ko ne saa yow eh, eh, eh, non attention saa <laughs> yow yow yow yow julliwoo ci yonent bi alayhi salaam déedéet kenn du ko wax lu tax parce moom def na li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne bu ko defee amul kenn ku naan ko julliwoo ci bi alayhi mooy borom bi da koo woyofal waaw da koo woyofal mu nekk loo xam ne lu accessible la waaw lu accessible la waaw akbar léegi kon fii ñu gis beneen boo xam ne daa dugal durriya ji azwaajihi ay ñoñam xam nga aal waxoon nañ la aal ñenn ñi lépp dañ ne aal mooy ñoñ mooy ñi nga xam ne atbaa mooy ñu topp bokk pas-pas bokk eh, topp benn am ñu ne non aal ak ay synonyme lañ mooy mooy ay njabootam lay wax waaye lépp dañ ne noonoo te amaana loolu mooy li gën a dëgër te ne àll déedéet àll yemul rek ci euh, njabootu nit ki waaye képp koo xamante ne comme rasulullah sallallahu alayhi wasallam kullu man amana bihi wa saddaqahu sallallahu alayhi wasallam génn àddina ci ñoon ci alam nga bokk voilà ñoon ci àllu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bokk moo tax moo gën a large ahl moo gën a yaatu ahli ci wàllu woowu ay ñoñ fii nag mu préciser hadith bi lay préciser ñi nga xam ne mooy azwaajihi wa dhurriyyatihi voilà mooy euh, ay soxnaam waaye jabootam moom alayhi salaatu wasalaam soxnaam yi nga xamante ne nii at-taahiraat alayhinna ridwaanullah léegi al imaamu Nawawi rahima kon lëkkaaleem ak suñu buntu bi kon comme ni ñu waxoon mooy lu am lu am solo loolee mooy tene euh, boo aal bu aal ba dana affaire am na ñoo xam ne dañ ne Euh, bon àll euh, njaboot jooju waaw nañ dugg ci njaboot jooju d'abord parce que ñu ne àll mooy ñi ànd ak ñu jëm ñeneen ñu ne njabootam mais njabootam jooju ñooy ñan moom alayhi salaatu wassalaam am ñu ne mooy banu Haashim ak banul Muttalib parce que mooy banu Haashim doomu Haashim yi ak Muttalib mi nga xam ne dane woon yeneen trois cent ans kooku ñoom Seydina Usmaan ne ko ñun euh, ak waa banu Muttalib benn lañ woon ci jaahili ak ci lislaam ba moo tax ba muy joxe joxe ya ñoom ñu ñëw Seydina Usmaan ñëw eh, eh, daal di laaj ne yeneen saa salaam lu tax mu gis ne ah ñun de boo joxee eh, waa banu Haashim ak ñooñ comprendre nañ waaye ñii nga xamante ne ñooy waa mu Muttalib ñun de ñun ak ñoom ñoo yem waaw mooy seen maam yi ñoo bokk ci classe ak liñ bokk ak Haashim ak yooyu mais lu tax yeneen saa salaam bëgg xam lu tax mu ne ko ñun ak waa Muttalib benn lañ woon ci jaahiliya ak ci saa am ñu ne kon ñoor ñaar ñooñu la. voilà mooy maamu al-Muttalib mooy maamu Seydina Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Muttalibi euh, Ubayda euh, ibn al-Harith tamit ñi euh, nga xam ne moom lañ faatoon keroog Badar ci jullit ñi mooy ñu liwaatoo woon ci ñooñ la bokk comme ñu ne àll ñooñu la ñooñu buñ ne ñoñam la am ñu ne déedéet ahlu bayti yi sallallahu alayhi wasallam euh, euh, mooy wa zurriyatihi mooy waa ñu waa këram na Seyna Fatima yi Sayyidatu Fatima euh, bokk Ali ibn Abi Talib ak wa zurriyatihi ak njabootam njabootam nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam fii di ñu wan ne soxnaam yi ci lañ voilà voilà mooy soxnaam yi radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahunna ñoom dañoo bokk ci ñi nga xamante ne nii ñoom ci lañu mooy nga gis julli bii nii allahumma salli ah, ala muhammadin wa ala azwaajihi wa durriyyatihi kamaa sallayta ala aali Ibraahiima wa baarik ala Muhammadin wa ala azwaajihi wa durriyyatihi kamaa baarakta ala aali Ibraahiima boo seetlee fii bu muy wax côté Seydina Ibrahima andiwul azwaajihi wa dhurriyyatihi innaka hamidun majid salaatu ala nabi nag bari na ay siyaaw voilà yoo xamante ne yu bari la yii nag la ci al imaamu daal di tànn al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah daal di ñu koy indil fii ñett yi mu nekk loo xamante ne képp ku ñu jàpp di nga am li nga xam ne mooy loo xam ne ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam lañ ko jëlee lu leer loo xamante ne mooy wax ana naka Euh, la ñuy jullee ci moom salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaw waaw waaw kon loolu lu am solo la ah, ah. léegi al imaam nawawi am na lu mu wax fii lu am am solo loo xam ne bëggoon naa ñu gis ko laata ñuy tëj suñu bunt bu barkeel bi. woon nañ la xadiis bi al imaamu muslim rahimahullah mu ngi ko di baabu salaati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da tashahhud ci salaat buntu boobu nag ñoom ñoo ko def ñoom imaamu Nawawi léegi xam nga waxoon nañ ci salaatu ala nabi ak waram est ce dafa war ñu ne la woon waaw ndax borom bi moo ko digle waaye est ce que bu da nga nekk jotaay. boo xam ne da fa nekk ñu tudd turu yonent bi alayhi salaatu salaam est ce nekk farata ci nit ki saa bu déggee turam ñu tudd ko rek mu julli ci moom xam nga masala boobu yi romboon na. ak li doon Imaam Tahawi ak ñaan dañoo waxoon ne bi si loolu la kay par force la ndax hadiisu al-baxiilu bu Seydina al-Hasan al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu léegi nag mu des waa ci tashahhud bi nga xam ne imaamul Nawawi boo fàttale ko bi weesu bi imaam al-Qadi Iyad di poser question yi naan lii ñu ko laaj est-ce que mooy salaatu ala nabi ci biir julli mooy booy tashahhud wala ci biti ñaari mbir la mu ne bi gën feeñ moom li mu jàpp mooy que ni ci tashahhud la ba imaam al-Hafiz an-Nawawi ne li feeñ ci jëfin doxaliinu imaamu Muslim mooy ci biir julli la parce que moo tax mu indi ko ci ci biir euh, ci wàllu julli ci bërëb bi nga xam ne mooy wax ci wàllu li nga xam ne mooy euh, taaya voilà ndax da doon kitaabu salaa baabu tashahhudi fi salaa après mu def baabu salaati ala nabi sallallahu alayhi wasallam rangalee xadiis yi noonu bon bu dee suraax yi ñoo ko bind mais ni mu ko rangalee imaam Muslim nga xam ne kon salaatu ala nabi bi surtout ci biir julli tamit léegi imaam An-Nawawi nag léegi lan mooy àttee salaatu ala nabi ci biir julli mu ne i'lam xamal rahimahullah anna al-ulama te ne boroom xam-xam yi ixtalafu dañoo wuti fii wujubi salaati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam aqiba at-tashahhud al-akhir fi as-salaat dañoo wute ci julli waru julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam aqiba at-tashahhud mooy ci ginnaaw baatu seede yi boo ko defee mooy at-tahiyyaatu lillahi yooyu boo ko waxee ba pare waaw dañoo wute waa léegi salaatu ala nabi bi ngay def ginnaawam nag voilà parce que tashahhud bon. loolu yonent bi alayhi salaatu salaam da koo yitteloon mu leen doon jàngal at-tashahhud comme ni imaam Ibn Abbaas wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam kaana rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam yu'allimunaa at-tashahhuda kamaa yu'allimunaa as-suurata mina al-qur'aan yonent bi alayhi salaatu salaam de dañu doon jàngal li nga xam ne mooy at-tashahhud nga xamante ne noonee lañu doon jàngale ab saar ci al-qur'aan euh, yooyu nag li ci gën a siiw te yooyu mooy siyaar yi ci ñëw ci tashahhud mooy bu ibn Mas'ud bu ibn Abbas ak bu Abu Musa al-Ash'ari eh, radiyallahu ta'ala eh, anhu wa ardaah wa ardaahum wa ardaahum bu imaam ibn Mas'ud bi mook bu ibn eh, Abbas yi ak tamit bi Seydina Umar bi nga xam ne moom la Maliki yi jël attahiyaatu lillah azzakiyaatu lillah at-tayyibaatu salawaat tayyibaatu salawaatu lillah wala tayyibaatu salawaatu lillah bu ne Abdallah ibn Mas'ud xadiisam mu ngi muttafaqun alayhi la mu ngi ci boo demee ci Sahihayni eh, mu ngi foofee moom mu indee ko ci kàddu eh, moom Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu di wax ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bon mooy li nga xam ne ñoom dañ doon wax assalaamu ala Allah assalaamu ala fulaan ala di wax di wax bu ñu doon julli Yonent saa sam ne leen ne leen inna allahu wassalaam borom bi mooy jàmm mooy salaama mooy borom mucc te mooy muccale waaw bu kenn ci yéen toogee di julli te lool sayyidatu Xadiija radiyallahu anha xamoon na ko bu yàgg moo tax keroog bi ko Seydina Jibril dikkale yonent bi alayhi salaam ne ko hada qad hada hadi qad Xadiijatu qad di ñëw bu dikkee fa idaa atat faqra assalaama min allah wa minni waaw ne ko bu ñëwee na ko jàngal sama nuyu nuyu nuyu borom bi jottali ko nuyu borom bi tabaaraka ak sama nuyu waaw mu ñëw wax ko sayyidatu Xadiija radiyallahu anha mu ne sayyidatu inna allaha huwa salaam ne borom bi ne assalaam waaw wa ala jibril wa ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam assalatu wassalam jibril ak suñu yonent bi alayhi salaam yàlla na julli sëlmal nekk ci ñoom te boobu matt la da loo <laughs> saxaaba yi ak na ñuy màgg ñoom nag ñoom lañ doon def seen gannaaw gannaawam moom Sayyidu Xadiija ndax farata al julli après bi mu génnee àddina la après laylatul isra wal mi'raj ñoom bu doon julli day ñëw di taay dañuy nekk dañ naan assalaamu ala allah assalaamu ala diw ak diw rasulillah nangam ak nangam yéen saa sam dégg leen nag ne leen déedéet déedéet bu ngeen julleetee bu kenn toogatee mooy ci taay lay wax na wax at-tahiyyatu lillah والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين voilà mu ngi noonee après euh, mu ne mu ne leen nag bu kenn waxee yooyu mooy léegi ñaan gi dalam ñaanam dal na képp koo xamante ne jaamu bi yàlla la bu baax bu nekk asamaan ak ci suuf ba pare nga teg ci ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu après nga tànn nag ci ñaan lu la soog ci ñaan nga daal bi ñaan laata ngay sëlmal loolu mooy bu ibn mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu gis a at-tahiyatu lillah wasalawaatu wattayibaatu salaamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullah kantam Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu eh, Ibn Abbas radiyallahu anhuma moom mi ne yeneen saa saam da leen doon jàngal at-tashahhud comme ni nga xam ne noonu lañ leen doon jàngal alquran saar ci alquran mu ne moo leen ne woon daan na nekkoon na di leen wax ne at-tahiyyaatu al-mubaarakaatu as-salawaatu at-tayyibaatu lillah assalaamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakaatuh assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nii la ko ëndee moom ibnu mas'ud muy lu siiw loo xamante ne moom nii la ko jëlee ci yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi gis nga assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu loolu moo taxoon mu ne wa salaamu ci hadith yi ñu génn danta euh, ni ngeen mooy nuyoo mooy li nga xam ne xam ngeen voilà te jàngal na leen ko fii léegi assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu danta ki nga xam ne mooy sayyidina abu musa al ash'ari radiyallahu ta'ala anhu moom li nga xamante ne nii moom la ko indi mooy li euh, nga xamante ne mooy attahiyaatu attayibaatu assalawaatu lillah assalaamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu assalaamu alaynaa wa alaa ibaadillahi as-saalihiin ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mooy ñu indi yooyu nag la imaam Muslim indi hadiis bi même bu dee deful buntu yi da ngay gis ne kon salaatu ala nabi day wan ne boo boo paree jullit jonante bi sallallahu alayhi wa sallam léegi bàkk nga borom bi ko bu dee xadis dangay ngay dellu xadis bañ gisoon ba yonent bi saa saa bu euh, Abu Muhammad Fadala bi Fadala ibn Ubayr bi ne waa ji radiyallahu anhu dafa ñaan rek dafa ñëw rek daaw rek commencé ñaan bopp ñoo ne saa sam ne ay kii yàkkamti nga de kii yàkkamti na woolu ko waaw ne ko nag léegi boo euh, julleetee na nga bàtt yàlla fahmadillah na nga sant yàlla julli ci yonent bi saa saa ginnaaw nga ñaan voilà lii nii waxoon naa la ñaari possibilité am te gisoon nga al imaam al mubaarak fuur yi doon wax rahimahullah mooy soit mu nekk ci biir julli gi laata nit kiy sëlmal wala bu nekkee ci biti waxoon nañ ci biir julli gi nag euh, même bu dee yenu na ko amaana bu li gën a lënd parce que loolu mooy taxiyaat yi boo ko defee mooy bakk nga yàlla julli nga ci yonent bi sallallahu alayhi wa dégg na ngi déggoo fee mu ne su maxtar minal xadiisu euh, euh, ibn euh, Mas'ud bi radiyallahu anhu yonent bi saa saam nee na yonent dana ginnaaw gi nag summa xtar yow nit ki na nga tànn nga summa yataxayyaru min al mas'alati ma sha mu tànn ci li ñu bëgg ñaan lu ko sopp waaw ah, bien bien mu bañ a nekk loo xam ne fii bàkkaar da cee am voilà yow euh, toog naan euh, bon ban la waayu comme comme benn affaire waaw yàlla yàlla sa waajee am milliards yi diye ma jël alal bi wala yal na mooy wala yal naa mën a sàcc alalam bi te du xam ne man la loolu tax moo la wax lool yow nan ngay taaya taaya pare di wax waxi caaxaan yooyu wal iyaazu billah mooy loo xamante ne ñaan la boo xamante ne au minimum du dagan la voilà mais ñëw di de ñaan loo xam ne bàkkaar la ah wala euh, jigéen ñoom sàngam ñoom ñëpp ñoom ni ñu rafetee yàlla naa leen xam ñoom ñëpp te ma leen te du ma leen takk wala iyaazu billaah loolu nan nga mën a jullee di ko ñaan même boo julliwul sax loolu bàkkaar la <laughs> kenn di ñaan yooyu wala iyaazu billaah waaw man daal sàngara ni ma koy gise nii yal na ma yàlla def ma mos ci quoi waaw sax <laughs> wala iyaazu billaah ayaazu <laughs> billaah loolu lépp affaire yu la waaw yoo xam ne les pulsions dangereuses mën na la cee pousser yow jullit bi moytul fa dara moytul waaw ci yooyee Euh, léegi ci la indi kon lii kon ñu waxoon la ne la euh, bu dee biir julli la tahiyaat yi bàkk yàlla mu ngi ci kañ yàlla la jàpp bàkk yàlla salaatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam jàngale na ci as-salaatu moom la ñuy woowe julli gi as-salaatu ibrahimiya waaw bi nga xam am wa ala ali ibrahim ak yooyu boobu nag dafa bari ay séance comme ni ñu ko gisee ni ñu yëpp moom la te pourtant dafa am ay yuute voilà am na yeneen yoo xam ne di jaar ci sayyidina ibrahim alayhi wassalaam léegi ñu ne la loolu après mu ne kon ñaanalu la neex loolu bu dee biir julli du fekk kon mooy da gis ne am na ko waaye nag mu def bu dee ne kii la euh, ci biti la tamit noonu lay def mooy bàkk yàlla sant yàlla daal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñaan li ñuy ñaan moo taxoon keneen ki nga xam ne éditeurs nañu riwaay imaam Ibn Mas'ud radiyallahu anhu eh, eh, non eh, at-Tirmidhi te moom mi ngi ko beneen riwaay bi nga xam ne ba léegi Abu Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu moo ko solo mooy waa ji foofu dafa nan la def dafa julli ci Yonent dafa bàkk yàlla sant yàlla ñaan non julli ci Yonent saa saam mais ñaanul mu ne ko yow ayyuhal musalli yow aji julli ji léegi man ngaa ñaan voilà yow def nga li nga xam ne mooy ubbi nga bëm bëttalu ñaan yépp ubbi nga ko ba dara desul mel ni borom bi mu ngi lay déglu nag ngir rek nga laaj nag li nga bëgg waaw kon nag bu yem foofu rek daal dem sa yoon kon xadiis yi nii léegi euh, dafa am solo Imaamu Nawawi rahimahullah nag kon ak tasahudu fii mooy euh, euh, di ñu wax loo xam ne li ñu doon wax ne nañ ko jeexale bala ñuy jàll insha allah bala ñuy tëj mooy waa léegi salaatu ala nabi ci biir julli nag ginnaaw yi ñu gisoon ci comme niñ ko waxoon sànq. mu ne i'lam xamal ne anna al ulama boroom xam-xam yi ne rahmatullah ixtalafu dañoo wute fii wujubi salaati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam aqiba tashahhud al akhir fi salat dañoo wute ci taaya bu mujj bi ci julli est-ce que dañ koy war a def salaatu ala nabi boobu ñu ciy def farata la wala du farata wala lu mën a def nan la demee mu ne fa zahaba mu dem Abu Hanifa al imaam Abu Hanifa an-Nu'man alayhi min allahi rahmatu war ridwan wa Malik ak sayyidina imaamu Malik alayhi ridwanul maliki moom rahma rahimahumullah yal na borom bi daal di leen yërëm wal jamaahir ak jamaahirul ulama ila annaha sunna ñoom dañ ne noonu julli ci yeneen tubaab yi saa saa ci biir tashahhud loolu sunna la du farata law tar law turikat ah sahhatu salaa bu ko nit ki bàyyee defu ko ginnaaw bi mu defee tashahhud yi mais loolu yàqul salaatam julleem julleem euh, euh, wér na yàqul. mu ne waaye wa dhahaba Shaafi'i wa Ahmad kanta al imaam Shaafi'i ñoom seen sëriñ bi wa Ahmad ak al imaam Ahmad rahmatullah alayhima ila annaha waajib mu ne ñoom ñaar dañ ne non waajiba mooy salaatu ala nabi ginnaaw boo jullee. Euh, tashahhud bu mujj bi loolu farata la law turikat lam tasah as-salat bu ko waaji bàyyee tay ko kooku moom julleem day yàqu waaw mu ne te lool wa huwa marwiyyun an Umar ibn al-Khattab te lool jëli nañ ko ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ibnuhu ak doom ji Abdallah di Abdallah radiyallahu anhuma mu ne lool wa huwa qawlu Sha'bi mooy waxu Sha'bi di euh, taabi'i bu mag boobu al-Hamadani rahimahullahu ta'ala mu ne bon après nag ci la doon wax ne wa qad nasaba jama'atun ash-Shafi'iyya rahimahullahu ta'ala fi hadha ila mukhaalafati al-ijma' mu ne am na ñoo xam ne am mbooloo ñoo xam ne dañoo askanale la imaam Shaafi'i waxam ji mu ne loolu farata la ci biir julli loolu da koy wuute ijmaa'u boroom xam-xam yi ginnaaw bi nga xam ne lañ ne loolu salaatu ala nabi alayhi salaatu wassalaam ci biir julli booy waaj a sëlmal ci bu mujj bi loolu du farata mu ne walaa yasihu qawlu imaamu Nawawi de loolu ñu wax nag dara la dëgëru saxul kan moo leen ne imaamu Shaafi'i moo njëkk a wax ne farata la fa innahu madhabu Shaafi'i kama dhakarna mais mooy moo loolu moom la Shaabi wax te comme niñ ko tudde léegi Abu Amr ash-Shaabi rahimahullahu ta'ala al-Hamdani rahimahullah mu ne tax loolu wa qad rawaahu an al-Bayhaqi wa qad rawaahu an al-Bayhaqi an al-Bayhaqi wa fi al-istidlaal mooy rawaahu al-Bayhaqi waaw imaam al-Bayhaqi moo ko soloo mu ne loolu moom bon léegi bon loolu ñoom euh, en fait loolu ñoom euh, dañu ne farata la euh, waaye insha allahu taala bon imaam an-Nawawi développé na ko que ne ñoom dañu ngi tegtaloo waaye yonent bi sallallahu alayhi digle bi ñu digle waaw que ne nañ wax li mu wax nañ wax li wax bu ko defee mu gën a leer léegi nag mu ne euh, euh, mu ne wafil istidlaal yi nekk na ci tegtaloo bi ñu tegtaloo la wujubiha ñoom Shafi'i Hanafila yi rahmatullah alayhi mu ne xafaa dafa am ak sew sew boo xam ne moo rëcc ñu naan waaye boobu nekkul noonu quoi mu ne wa ashaabuna suñu ñoon ñi di Shafi'i yaxtajuuna bi hadith Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu al-madhkur huna hadith yi na Abu Mas'ud al-Ansari biñ gis yi weesu bi mu ne yeneen wa saa waa kayfa nusalli alayka ya rasulullah naka la ñuy jullee ci yow dawal yàlla li wa sallam fa qaala nim jeexe ñu ne xuulu booboo ñu ne xuulu wax leen loolu yeneen saa saam dana wax leen te loolu digle la wal amru lil wujub digle day wane ne loolu farata farata mu ne waaye nag wa hadha al qadru la yadharu al istidlal bi <laughs> illa idha damma ilayhi riwayat al ukhra mu ne waaye moom mu reconnaître imam an-Nawawi ne bon eh, bu dee lii rek moom <laughs> bon waaw lii moom moom doyul moom ngir ñu ciy tegtaloo feeñul ne da dëgërul ñu tegtaloo lu dul ñu yokk ci beneen riwaaya bi bi nga xam ne dane kayfa nusalli alayka idaa nahnu sallayna alayka fii salaatina waaw parce que li man nga ne wax yow loolu du ñu doyal nga naan kan moo leen ne ci julli la yéen lu joyal la ngeen bëgg koo dugal fii ne par force la mu ne beneen riwaaya bi mooy leeral ne loolu ci julli la te bu boobaa nag wóolu bi day am dëgër day day taxaw wujub boobu ci waa julli comme niñ ko waxee ci fin wu taxaw yi taxiyaar bi day taxaw day dëgër léegi mu ne il faut ñu dugal ci benn ñu ñu boole kook beneen riwaaya bi bi nga xamante ne dafa dañ ne dañoo laaj yeneen saa salaam waaye naka la ñuy lay jullee ci yow idaa na sallayna alayka bu ñu jullee ci yow fii salaatinaa suñu julli fa qaala mu ne sallallahu alayhi wa sallam ne qulu allahumma salli ala muhammad Muhammad wa ala ali Muhammad ba mu néew jeex lii mooy xadiis Seydina Abu Muhammad Fadalah ibn Urwayh bi lii am yokk la boo xamante ne nii riwaay yi gisoon amu ci léegi nag Imaam An-Nawawi mu ne wa haadihi ziyaada saxiixa rawaaha al-imaamaani al-xaafizaani Abu Haatim ibn Abu Haatim ah, Ibn Hibbaan al-Busti wal Haakim Abu Abdillah fi sahihayhima mu ne lii nag yokkalo bu dëgër parce que ñaari xaafis yi di al abu al imaam Abu Haatim Ibn Hibbaan moom moom moo ko euh, muy Ibn Hibbaan moom moo ko moo ko solo al-Busti ci euh, sahiham na ko al Haakim an-Naysaabuuri ci sahiham di al-Mustadrak mu ne al Haakim bi mu ko solo way dana hiya ziyaadatun sahiha waaw lii yokkalo boo xam ne bu wér la hmm? kon nag mu ne noonu quoi mu ne après euh, imam Abu Abu Abdillah bi al-Hakim ba léegi ñoom daal di nañu euh, indi euh, ci seen Sahih ci li nga xamante ne ba léegi fadala moom lañ ko jële Ibnu Ubayd radiyallahu anhu mu ne yeneen saa salaam ra'a rajulan yusalli lam yahmadillah wa lam yumajjidhu moom lañ gisoon bi ci boobu a imaamu Tirmidhi bi lañ gisoon voilà santul yàlla ah tuddul yàlla walam yu ma jidu mooy non mooy dig gisoon bi wees imaamu Tirmidhi mooy moom waaw dafa indi boobu indi beneen bi bi nga xam ne benn waaye bu ñëw moom def yooyu yëpp mais ñaanul kenn ki nag defu ko waaw tuddul bàkkul yàlla te ñaanul julliwul bokk yeneen tubaab yi saa saam di ñaan mu ne aji la hada voilà kon yeneen tubaab yi saa salaam ne aji la kii yaaw na ah yàkkamti na mu woo ko nag ne ko ila salla ahadukum bu kenn ci yéen daal di wa sana alayhi na tàmbalee julli sant yàlla julli ci euh, bàkk ko wal yas wal yusalli alayhi suñu julli ci man waaw fal yusalli ala nabi saa saa wal yad'u ma yaay macha après mu ñaan lu ko soog léegi nag mu ne qaala al-Haakim al-imaam al-Haakim nee na rahimahullah haadaa hadiisun sahiih wa ala sharti de toute façon hadith bi gis nañ ko bii weesu. voilà xadis la bu wér loolu moom bu wér mu ne nag wa alxadiisaani wa in ishtamala ala ma la yajibu bil ijmaa bu dee même bu dee ne dafa euh, lamboo ci loo xamante ne ci ijmaa la la dëppoo ko ne lool moom du lu war kas salaati ala aali wa zurriya parce que xadiis yooyu dañ cee gis yoo xam ne danaan ñu julli ci ay ñoñam ak ñi nga xam ne ñooy njabootam wa du'a ak ñaan loolu yëpp kenn mënu ku julli yow julliwoo ci njabootu yonent bi ay saasam aalaw ay ay ak ak ak ak ngay ñañam ay ak njabootam te ñaanoo yow sa julli baaxul loolu mënuñoo ko ko lool ijmaa am na keneen loolu mënuñu ko wax kon nag fala yamtani'u al ijtima al ihtijaj bihima malgré loolu que ne yooyu moom xam nañ ne du farata boroom xam-xam yi d'accord nañ ne du farata waaye loolu fa inna al amra waaye nag digle bi yeneen saa sam ne xuulu digle boobu lil wujubi ngir lu war la fa ida xaraja ba'du bu génnee ba'du lenn maa yatanaawaluhu al amra anil wujub bu dee yenn li nga xam ne yeneen saa sam ñu digle julli leen ñu gis ci lim wax ne julli leen wax leen nii leen di wax xuulu mu ne allahumma salli ala muhammad wax ñun julli ci azwaaj ak durriyaat yi ñëpp xam nañ ni julli ci aali yonent bi alayhi salaam ak durriyatam loolu ak tamit duñ ne képp waaye bu dee waaw bu la yi nga xam ne ñoom duñ farata waaye des na loo xamante ne ah, baqiya al baqi ala al wujub li des muy lan julli nag ci yonent bi saa saam ci boppam loo xam ne lu war la wallahu taala alam waaw mu ne wal waajibu inda ashabina li war nag ci suñu ñun Shafi'i yi nag mooy obligé wuñ kenn ne bon yow nag fii mu ne gis nga nag yéexa bi yonent bi alayhi salaam wax salaatul ibrahim ya lañ koy wax ak yi nga xam ne moo rot ci sunna yooyu moom boo ko waxul yow yow yow baaxoo julli woo déedéet mu ne nag déedéet ñoom leen na rek la ñu wax dañ ne nit ki bu ne allahumma salli ala muhammad wa ma zaada alayhi sunna moo ci faral allahumma ay suñu borom salli waxoon nañ ko ko leen bi ñuy commencé salli julli na ala muhammad ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu doon ku wax loolu def nga liñ la yow def li wax waaw wa ma zaada loo ci teg nag ala ali muhammad ak nangam ak nangam yooyu moom sunna mooy dañ koo yoonal sunna la waaye du faral waaw mu ne wala naa am nañ nag wajhun ab wàll shaaz boo xam ne bu baru la annahu yajibu salaatu ala al aal kene jullital aal mooy ñooñu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu farata la mu ne walaysa bi shay loolu moom mu dara wallahu ta'ala a'lam loolu borom bi nag mooy ki nga xam ne mi kawete yéegu mooy ki gën a xam kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu eh, wal minna ci lañu jeexale li nga xam ne mooy suñu buntu bu barkeel bi ta am solo ah jeexale ko yawmu thulatha ah tombeeg le trois safar ah muy ñetteeli fan ci weeru safar mille quatre cent quarante sept euh, mu tombeeg li nga xamante ne mooy euh, mardi vingt juillet deux mille vingt-cinq fii ci euh, alxaram almakki ci kaaba gi zaadaha allahu tashrifan wa takrima di ñaan borom bi tabaraka wa taala ni ñu mayoon ñu defoon ay xadiis yi ci Riyaad bi euh, mayaat ni lii ñu jëjëf yi bunt bii nga xamante ne muy bunt bu rëy rëy rëy ci salaatu ala nabi am na luñ ci gis madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam tëje ko fii ci daaxila baytullahi al haram ci biir Kaaba gi euh, euh, zaadaha allahu tashrifan wa takriman yàlla ñu boroom bi may euh, ñu sax ci yiw waaw ñu sax ci julli ci yonente bi alayhi salaam comme nim ñu ko jàngal ak mi nga xam ne noonu la ko xaare ci ñun gërëma ko ci ñun allahumma kon salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil aalamiina innaka hamiidun majiid